jahannama la jëm mais bu dee ne dangaa juum xataan kooku fa diyatun musallamatun ila ahliha kooku day fay indemnité yoo xam ne moom lay fay dampe ko ñi nga xam ne ñoom lañu faatal seen mbokk keroog yonent mi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw Uhud bi mu yëgee loolu dafa bëggoon daal di joxe diya bi ndax jullit ñi kat te moom mooy leen jiite moo jiite état bi kon bu fay di am mooy fay mais duñ ne soldat bi fay ndax état bi la te ñoom tayuñu ah yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne kon day joxe loolu jox ko Xudayfa diya googu Seydina Xudayfa radiyallahu taala anhu daal di koy delloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne déedéet duma ko laal ne ñoom kay li may ñaan yaxfirullahu lakum ne ñoom ñi ko rey yal na leen yàlla daal di eh, jéggal tayuñu ko kon nag diya bi ja duma ko laal daal di koy delloo yonent mi lay saatu wasalaam daal di euh, mu yokk nag ci kanam yonent mi alayhi salaatu wasalaam moom ay fa ak mbaaxam ak yiiwam la fait mu delloo loolu xam ne lii du lu tey te jàppalewule <coughs> jàppewuleen ko woon di leen xoole ne yéen xool leen ba xàmmee leen ni diwab diwab diw yéen yéen a rey sama baay déedéet na ne yéen yal na leen yàlla jéggal euh, moom Seydina Xudayfa radiyallahu taala anhu wa arda keroog bi nga xamante ne nii ci la kon Uhud ngoog xandaq ah, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom la waxoon ne keroog xandaq raxim imaam Xudayfa bii bi nga xam ne ci la kuffaaru Quraysh ni ñëw muy ghazwatul ahzab nga xam ne dañu defoon ay coalition ci kuffaaru Quraysh ni Ghatafan ak arab yi nga xamante ni kaw kaw arab yi nga xam ne bañ lislaam lañ masa nekke ñu daal di ñëw encercler Madina ba nga xam ne ci lañu def euh, canal kanaal boobu ñu fa defoon ba mënuñoo romb yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne moom mii Xudayfa nee na mu ngi seetlu buy bés boobu benn ci bés yooyu ñu leen ans ñu ñu nekke foofu ci biti en face kuffaaru Quraysh ni ci kanaal bi foofu nee bés bu seetlu guy guy guy guy guy guy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ana kan ci saxaaba yi te guddi na lëndëm këris kan mooy dem ci kuffaaru Quraysh ni fee Abu Sufyaan campé ak waa Quraysh boo fa demee nga jëlal ma seen information déglul ma fa lan la ñuy wax ci lan lañ nekke ak lan lañ ñuy waajal Xudayfa nee na mbir mi seet dugguy yeneen ci mi aleyhi salaatu wasalaam daal di wax ne kan moo may jëli information ci kuffaaru Quraysh ni nee na ñépp noppi mbooloo mi ñépp daldi noppi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi répété waat ana kan mooy dem fee ci tàntu Quraysh yële ñu campé jëlal ma ñi nga xamante ne utal ma fa information wu ñoom ci lan la ñuy waxe te xam nga loolu bis ku lal wallaay bu la gaay jàppee dañ lay taggaat yow moom yaay nekk trophée bi ndax ay ay fana ngi ñu nekk ci buntu dëkk bi ñu nekk ci buntu dëkk bi mënuñoo dugg di def ay incursion mënuñoo dugg boobu ba léegi yow ñuy wax nga ñëw di bokk ci ñoom di ma di ñu espionner ñu jàpp la fii kooku moom mooy trophée bi nga xam dañ koy daggaat yeneen bi aleyhi salaatu wasalaam waxaat mbir mi ana kan mooy dem jëlal ma xabaaru ñi nga xamante ni nii ñooy waa Quraysh ak ahzaab yeeg Ghatafaan ak ñooñ ci lëndëm geeg seddaay goo xam ne ku nekk fi nga nekk li xasa nugg rek pour nga jóge fa yomb nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ko ñépp noppi nee na mu waxaat ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam répété waat ana kan mooy ki nga xamante ne mooy dem jëlal ma information xoolal ma yëddul ma waa Quraysh ci lan lañ toogee coalition bële ah nee na ñépp noppi rek yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne Xudayfa nee nag bi mu ma woowee nag ah manuma woon a def nag lu dul wuyu ndax woonam falam yakun lii buddul manatuma woon lu dul wuyu ko ndax woonama nag nee na ma jóg nee bi may jóg maa ngi sendu guy mais gis nga bi mu ñëwee wax lool ba may dem nee na bi may dem ba ni ma demee ba àgg foofu ak agsiwaat nee na mbir mi mu ngi nugg nugg maa ngi nugg nugg boo xam ne fi ma toog xaajuma ko woon a am nugg bi ma am bi may doxal yonent bi alayhi salaatu wa salaam mission xaajuma ko woon am fi nga xam ne fi laa toogoon jàppoon ne dina loolu nu ci nugg laa ne woon waaw kuy doxal l'islam yow xamoo problème ñi ñi xamul kay ñoo lay xool jàpp ne kii saay daal sincèrement war ma sonn quoi mais ci bànneex ngay ne ci bànneex ngay ne mais ñoom ñu jàpp ne yaa ngi ci problème mu ne ñi may dox ba ni ma demee fële seddaay bi bés boobu li muy sedd nga xam ne désert bi gis nga li muy tànge la température yi di wàcc ci guddi gi tàng bëccëg gi guddi gi tem mu dem ba nekk ay moins walla ay ay seen degré sedd seddaay boo xam ne jéggi day dangay lox sa bëñ yi di di di kakk ndax seddaay nee bi ma jógee di dem mu nugg ci nugg goo xamante ni nii maa ngi bàyyi na yonente mi alayhi salaatu wa taxaw di julli di naafil nee na ma dem ci waa ahzab foofu fekk fa Abu Sufyan laa gis mu ngi toog moom mi jiite woon gaa yi di jaaro taalu taal xaw cee wéer ginnaaw gi ndax dafa seet doon guy ñuy waxtaan ñu dem nag bay waaja wax lu am solo ngir suba Abu Sufyan nga xam ne radiyallahu anhu yi moo nekkoon zaimu Quraysh moo jiite woon Quraysh ñoom Abu Jahl ñépp dee nañu Badar ñeneen ñi nañu Uhud moom moo nekk kilifa mu ne euh, daa am lu am solo lu ñuy bëgg a wax na ku nekk ci armée bi daal di xool kan nga dendeel <laughs> mooy am na benn zaaru ndax non min daahiya min min duhaatil arab la bokk Abu Sufyan ndawam bukkoon ci way rëy xel te muusu arab moom bi mu toogee rek après jataay bi xaw na cee sentir ne am na ku dugg ci ñun ku fi bokk mais mu ne na ku nekk ci yéen xool ana kan moo nekk ci wetam nee na Seydina Xudayfa nee na bi mu waxee lool rek ma gaaw njëkkante ki newoon sama wet ma ne ko yow yaay kan voilà ndax boo yéexoon ndànk ba waa ji ne ko yaay kan bu nee Xudayfa moom nga ay rey te man na juum di wax beneen tur boo xam ne nekk waa ji ne kooku new fi wala ñu gis ne kooku feneen la ne ci biir mbooloo mais na ma njëkkante ne waa ji ma njëkk dajeel ki ma dendeel ne ko yow yaay tam mu wax ma turam ma daal di toog nee na keroog bu ma bëggoon a rey Abu Sufyan jekk woon naa ko ba koy waaj rey mais ma fàttale ko yorentement lay saar sam bi ma nee demal nag dane ma demal te bu fa wala tuxdisanna shay'an bu fa bu fa xewal dara doxal mission bi nga dem taataanal ma information rek laa la laaj bu fa def dara nee na bu dul woon loolu pare woon naa sama xëy jékkoon naa boo Sufyaan position boo xam ne manoon naa ko sànni keroog mu faatu nee na ma dellu si ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wa fekk muy julli am sàngoo ay mbàjj am benn boo xam ne moom la ma sànni ci buur day kii woon naa ma daal di koy laxasoo sàngoo war kon moom mooy seydina xudayfa ibn al radiallahu taala anhu ardaahuma eh, moom seydina xudayfa nag radiallahu anhu moom moo siiwe ci saaxibu sir mooy ki nga xam ne mooy denc mooy boroom secret yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lu tax ndax moom la aleyhi salaatu wassalaam xamaloon turu naafiq ya comme Tabuk moom la ko waxoon waaye tamit li ëpp yi nga xam ne ñooy xew biir jamono ci jamono mu mujjug jamono ci ay fitna yuy xew moom nee na yooyu noonu man moom laa doon laaj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom mu ëpp ci saxaaba yi radiyallahu taala ku gën a takk lool moo tax Seydina Ali ibn Abi Taalib ba ñu ko laajee ci mbiru Seydina Xudayfa mu ne alima almunaafiqiin wa sa'ala anil moom Seydina Ali mu ngi ci almustadrak góor ña nekk ci càllala gi gu ñu laaj ko ci mbiru Seydina Xudayfa mu ne moom de Xudayfa di mooy ki xam naafiqi wa sa'ala anil mu'dilat yu garaaw yu yu yu metti yu garaaw yu catastrophe ak yi nga xam ne yiy xew ëllëg ci ay fitnaaj yooyu moom moo ko doon laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ëppoon lu mu ko doon laaj mu ne leen nag yéen ni ko wax loolu doon ko laaj moom Seydina Ali ibn Abi Taalib fa in tas'aluhu bu ngeen demee ci Xudayfa laaj ko de tajidu biha ilma di ngeen trouver xam-xam bii ma leen wax ci moom naafiq moo leen xam naafiq moo leen xam problème yi xaw fitna yi ba yowmal qiyam mooy ki nga xam ne moo leen tànk moom Seydina Xudayfa radiyallahu taala anhu moo tax mu ne comme ni nga xam ne noonu la ko la nekk ci saxiix yi imaam al Buxaari rahimahullah euh, ci kitaabul fitan dafa solo ci Seydina Xudayfa ibn al Yaman radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu ne kaana nnaasu yasaluuna rasula allah sallallahu alayhi wa sallam an alxayri wa kuntu ashaluhu an alsharri maxaafata an yudrikani mu ne moom seydna xudayfa radiyallahu anhu mu ne kaana nnaasu nit ñi de dañoo nekkoon yasaluuna rasula allah nit ñi dañ doon laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam liñ ko doon laaj mooy alxayr anil xayri ci lu baax dañuy ñëw saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom dañ doon laaj yonent bi alayhi salaatu wasallam lu baax di ko laaj ci wàllu ay julleek gisoon nañu laaj yañ ko doon laaj ayul amaali afdal ana yan ci jëf yi ñoo gën ayu sadaqaati afdal ana yan ci saraxe yi ñoo gën mu ne nit ñi dañ doon laaj loolu saxaaba yi radiyallahu anhum loolu lañ doon laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam alhamdulillah nee na wa kuntu kanta man Hudayfa nag as'aluhu an sharri man moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon woon def ci ko laaj yooyu man dama ko doon laaj yu bon yi nga xam ne ñooy am ñoo nar a xew maxaafata an yudrikani ndax ragal ma dund ëllëg yu bon yooyu ma daal di daal may ndax daal di may ni ciix jàpp ma kon nag bëgg mucc moo taxoon ma ko doon laaj yu bon yi ak fitna yi ak yi nga xamante ni ñooy fitna yi nga xam ne ñooy xew ci àddina ci kaw suuf nee na maxaafata ragal an yudrikani laaju ma ko woon rek ngir laaj mu may wax ay dajjaal ak ñooñu ak yu mel noonu fitna yu mag yooyu rek ngir non dama bu ma ko xamee bu ko defee nag ma xam ni def bu ñu ñëwee te tamit bu ma xamee am ñu ko fële ma moytu leen waaw nee fa qultu nee man Xudayfa ma ne ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nee na benn bés ma ne yonent mi alayhi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa inna kunna fi jaahiliyatin wa shar ne ko ñun de euh, dañoo nekkoon ci ak réer ak lu bon lañ ne woon avant ngay feeñ fa jaa'ana allahu bi hadha al buur yàlla subhaanahu wa ta'ala daal di ñuy indi yiiw jii nga indi muy l'islam avant l'islam ñun ñépp yi jahlaa lañ ne woon ci réer boo xamante ni tàppër na koy wëy di dem lañ ne woon ñoo nekkee dee sànk ñun dañu sànk bu yàgg mu ne ah, ginnaaw gi buur yàlla indil ñu yiw gii nga indi mu ne ko nag fa hal ba'da hadha al xayr min shar yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw lu baax lii nga ñu indil muy lislaam gu leer nañ ñu teg ci suñu tànk nga nekk suñu royukaay ñu lay topp est-ce que ginnaaw lii am na lu bon luy ñëw yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko na am ah kay waaw waaw gis nga ngëm yàlla ji waaye li nga xam ne mooy source nekk ci sécurité ak seen seen seen état bi nga xam ne moo yéwén ngeen nekk ci état bu leer nañ xol yi sell ci jamono ji nga xam ne bariwul ak fuhshu bariwul ndax leeru ko alayhi salaatu wassalaam gi muy dégager yu bon yu bari daal di koy dana nga xam ne ku ko gëm rien ngay nekk ak moom da ngay ci ay maqaama yoo xam ne xamoon ku dul ku dul yow wala ku mel ni ku fekke loolu dund ak moom jamono jooju ci loolu ginnaaw moom du ko am looloo tax raw bokk na ci li tax ñu raw ñépp mu ne waaw lu baax lii lii yépp ginnaaw loolu am na lu bon luy ñëw yonent ma lay saa saa ko naa am ah qultu nee man Xudayfa ma ne ko wa hal ba'da dhalika shar min xayr waa comme que nee nga am na lu bon loo xam ne dina ñëw ginnaaw suñu nekk ci sécurité jéeg suñu xol yi ni mu sell nii ak yooyoo ngëm yàlla bu fees gi nga xam ne dara raxu ko mu ne ko waa ginnaaw kon lu bon li nga xam ne nee li dina ñëw après est-ce que lu bon lool bu ñëwee leneen lu baax dina ñëw ginnaaw moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko naam wa fiihi daxan ne ko ah kay waaye nag lu baax loolu lu ñëw ginnaaw bu lu bon li ñëwee fii ci daxam mooy du sell comme ni mu selle woon laata sama jamono ji comme laata loolu yu bon yooyu fitna yu mag yooyu di ñëw mooy ne dina des ay ñëkk ñëkk ci xol yi même bu dee ne lu baax li ñëwaat waaw état nit ñi lu mu sellaat sellaat réparé ginnaaw bu lu bon ñi ba lu baax ñëwaat du mel ni comme ni meloon sama jamono ji man alayhi salaatu wassalaam waaw akbar moom Seydina Huwayfa nee na nag qultu wa ma daxanu waa léegi loolu laa bëgg nga wax ma daxan boobu nga wax ne day am ak ñikk-ñikk gu des léegi loolu laa bëgg nga wax ma mooy lan nga xam ne baaxul du lu nit sopp du luñ bëgg nga xam ne day soppi suñu état yi li mu baax baax ginnaaw bu baaxul ñu dina am ay yu des yoo xam ne ñëkk-ñëkk la mu ne ko wanaa daxam waa léegi loolu laa bëgg nga wax ma mooy lan yenent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko kaay ma wax la lu yooyu wane la façon type yoo xam ne amuñu jamono jii te dinañu am mu ne qawmun lii wane loolu këne jamono këne yéen a ngi ci loolu te di wane ñëkk ñëkk googu des ci ginnaaw bu lu baax loolu ñëwee wutuwaat fi lu bon li te sax bi mooy loolu mooy lu bon li lu baax li du ko du ko du ko noot complètement ci bépp wàll mu ne ko kaay ma wax la qawmun ay nit lañuy doon ñoo xam ne yahduuna bi ghayri hadyi taarifu minhum wa tunki mu ne ay nit lañu doon ñoo xam ne gis nga ñoom seeni jëf am na yoo ci xam ne dina taarifu minhum di nga gis ne xam ne lii lu baax la nga daldi xam ne lii lu baax waaye wa tunki bari na tamit ci seeni jëf yu ñuy def yoo xam ne boo ko gisee xam ne lii baax xam nga ñii ñoom ñoo tane ñii ñoo tane ñeneen ñi muy wax lii mooy signe yi wane ne jamono jooju moom mu ne ah kon qawmun ay nit lañ yoo xam ne yahduuna dañuy jéem a topp di gindeeku mais bi ghayri hadi am na ci beneen riwaaya bu abul aswad bi dane yakunu ba'di a'imma yahtaduuna biha bi hadi bi hudaaya wala yastanuuna bi sunnati mu ne day ñëw ci sama ginnaaw man alayhi salaatu wasalaam ay njiit yoo xamante ni ni yahtaduuna bi hudaaya nee na ñooy ci lislaam lañ nekk moom lañuy gindee mais nag wala yastanuuna bi sunnati nee nañu sama sunna man alayhi salaatu bu ñu ko laal allahu akbar kenn du leen gën a rëy kurus gin leen a guddi mbaxana dàq leen a wax ci diine foog na ñoom rekk a xam waaye lépp nag ñu ne ci l'islam lañuy dox waaye jamais jamais jamais jamais wala yastamuna jamais ñuy jéem a topp di doxal bi sunnat yi sunnaa yonent mi alayhi salaatu salaam loo ñoom lépp ci ay idée rek lañ ko def moo tax bu ñu wax hadis léeg-léeg te duñ ko jàngale sax lépp ci ay idée la rek islaam et islam et rek nekk ci tanak nee nañu ñoom ñooy ñi représenté ñi fi toogal yonent bi alayhi salaatu wasallam jamais ñu wax safara ajjal jamais ñuy wax benn hadith di appliquer ay jàpp ak boor julli yooyu moom kenn du ko waxtaan ay idée rek idéologie rek di pomper ka taal rek nit ci ngom mu ne gaa yi noonu lañuy ñaan yakunu ba'di dina nekk sax a'imma ay ay ñoo xam ne ñoo jiite daa am ñu ñuy jiite ñoo xam ne état rek lañ yoram ne ngi jiite am mbooloo mais yaa yéeg yaa ngi yaa ngi gindee ko ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam li waaye nag sunna bi ñu fi teg man duma ci toog mu ne gis nga ñoon taarifu minhu watuntu mu ne Hudayfa gis nga ñoon bi nga am na ci seeni jëf loo xam ne ndax bonuñu complètement mooy ne am na ci seeni jëf le fait que ñu ne dañuy jéem a topp yoon yonent bi alei salatu wasalaam ci njubam bi loolu baax la mais sauf que li ngay wedd ci ñoom mooy le fait ñu ne loolu lépp ci ay wax rek la toll te loolu nag dina pousser ba def waa ji naafiq te loolu nag moo gën a garaaw sax yéeféer mais mu ne en tout cas ci seeni jëf ndax loolu yëfu xol la buur yàllaa koy régler moo tax mu ne seeni jëf taarifu minhum di nga gis loo xam ne di xam ne lii kat lu fi yonente mi alei satu salaam bàyyi woon na lu baax la ñu koy def nga reconnaître leen ko waaye wa kër di nga gis seeni jëf lu bari loo xamante ni nii amul cosaan ci diine ñoo ko créer seen bopp di ko def pourtant cosaan que nee nañ ci diine ji lañ ne mu ne taarifu minhum kon wa tunkir mu ne Xudayfa radiyallahu daal di pousser waat laaj qultu nee na man ma ne ko alayhi salaatu wasalaam fa hal ba'da dhalika al xayr min shar ne ko waa euh, ne ko nee nga ma après lu bon li lu baax dina ñëw mais ñooñu di day li koy wone ñooñu noonu mooy ne du ñu seetlu comme ñu njëkk na seeni jëf di nga am loo ciy nangu ndax lu baax lay doon am loo xam ne danga ciy danga koy bañ ndax mu bon nga gis ne ko melum comme ñu njëkk ña nga xam ne mooy jamonoy sell te nee na ma ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam qultu fa hal ba'da min shar waa ginnaaw lu baax lii nga ne mooy ñëw ginnaaw lu bon li mais est ce am na leneen lu bon luy ñëwaat ginnaaw qaala am yonent bi alayhi salaatu wa ne aha kay bii nag moo gën a gaaw mooy boo seetloo bii nii xaaral ma wax ko nga xool moo gën a gaaw ñu romb sànk mu ne am na lu bon luy ñëw beneen boo xam ni mu ne ko naan du'atun na abwaabi jahannam man ajaabahum ilayha qadhafuhu fiha nee na gis nga ay wootekat la ñuy woote jëme ci lu bon gis nga lu bon loolu di ñëw après lu baax lii ma la wax am na lu bon luy ñëw te ñooñu ñi leen di màndargaal ay wootekat lañu Allahu akbar yoo xam ne dañuy woote jëme ci lu bon mais masqué ko ci lu baax mooy boo gisee ci biti apparence bi danga naan lii lu baax la mais boo duggee tuuti rek gis ne ndekete min abu palil abatil lii moo gën a nekk neen ci li ne gis nga ay wootekat lañ yoo xam ne ala abwaabi jahannam buntu jahannama lañ ñëw kampe fa taxaw di woo nit ñi rek jëme biir jahannama man ajaabahum gis nga képp ku yàlla nattu ba nga wuyu leen gaa yooyu noonu ak seen làmmiñ yu neex nga xam ne lépp boo leen déggee ñuy waxi aayaat lu ne man di nekk ñoo xam ne daanaka yow doo gis ci biti yoo xam ne jullit du ko def bu ñu dul def mu ne gis nga malgré lool du'aatun ay wootekat lañ jëme ci lu bon yoo xam ne ala abwaabi jahannama buntu jahannama lañu kàmte taxaw woote wuñ jëme ci dëgg de ci neen lañuy woote waaw akbar man ajaabahum ku leen wuyu topp seen kuréel yooyu moo tax gis nga ay le fait moo xew ay moo xew ñépp nekk ay ay waa diw ndax fa la nit ña baree yi fa la ñépp moom lañu wuyu moom moo yor bayra ci jamono ji jamono ji nga gis kuréel yi ni muy rombe dañuy ñëw bari ñépp topp leen lu ñu laal daanaka turum bu ñu laal def ko or bari lay nit mais seen mbooloo amul yàlla nee na amul yonent bi alayhi salaatu wa salaam bu ñëwee ba wax ko yoo ñuy wax dañ koo maquillé nii li ci biir boo toogee ñoom léegi ba jëf jot julli bu jotee bi ñu julli ndax nee nañ dañuy conférence wala dañuy wax ci diine tax na waaw man nañ kay nga repousser tuuti mais tàkkusaan bi jeex këpp ba jeex nga dugg ci timis te tisbaar ngeen tàmbale mooy mbooloo mi ku amul fulla kon julliwul gaa yi te ñi leen jiite ñu ngi ñuy toog di wax mooy ñoom julliwul te yonent bi alayhi salaatu wasalaam neewoon ne képp koo xam ne dalaa raw tàkkusaan ju benn jullit tàkkusaan kooku ñàkk na waa këram ak alalam te nee na ci benn faqad habita amalu jëfam yi mu mësa jëf yépp simpeeku naw dey na ba pare ñu naan am nañ droit ci liñ def naan dara new mu ne gis nga ñooñu ay wootekat la yoo xam ne dañoo nekk buntu ay wootekat la ñuy doon yu taxaw biir buntu jahannama ku leen wuyu rek qadafuhu fiha ñu sànni la ci biir safara ku leen wuyu rek topp leen à la ci li ñuy wax nga dégg ñu naan ñenn ñi naan ku fi naratee àddina bii moom ku fiy seetlu la doo dund. kadib kàcc la façon yooyu la. ndax façon wax yooyu façon waxi naafiq pire pire pire ku fiy seetlu yow yàlla lim def ci àddina bi yépp boo gisoon nañ ko jotaay bii weesu wa qaddara wa baaraka fiha wa qaddara fiha aqwaataha moo barkeel suuf daal di natt li nga xam ne mooy dunduk waa suuf loolu lépp mu def ko ne kulu min samarihi ida asma ne lekk leen ci meññeen meññiteefu kaw suuf li leen yàlla may ngeen koy bayit yooyu bu ñoree wa aatu haqqahu yawma hasaadi da ngeen joxe aqay azaka ji bés bi ngeen koy góobe bis ne benn nit taxaw ne moom diini lay wax ne àddina bi ku fiy seet loo xamante ne nii lu lew la bu dund kooku léegi nga naan ak ku man di doon moom ngay dëggal ne yàlla waxul dëgg yàlla daal de waxu yàlla ngay remettre en ndax diw ak ku man di doon loolu waxu naa féqal moo tax façon yooyu yépp jar nañu moytu ak ku ma man di doon ndax bu la personne yi di yóbbu ci dara personnage yow xoolal dëgg comme ni Seydina Ali ibn Abi Talib wax ne xam leen dëgg ci dëgg ngay dëgg ngay xam daal di xam waa dëgg mais kenn du teg ay nit ba pare ne ñoom nag ñoom lañuy ñooy scanner bi nga xam ne dëgg bu ñëwee dañ koy jaarale ci ñoom seen diw bu jaaree yoon ñu xam ne mooy dëgg bu jaarul ñu ne déet mu ne déedéet bu leen def lool teg leen dëgg ku ñëw ngeen dugal ko ci biir dëgg bu génnee di dëgg nga xam ne mooy dëgg bu génnee nekk safaan bon ci point boobu nga jàpp ne moo kii dafa juum tey utal ko lay wala lool mais bul de bul topp personnage yi ndax loolu wa ah. ndax sinon boo la réeralee ba yawmal qiyaam ñooñu ñooy dem naan rabbana arina alladhayni adallana min al insi wal jinni naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna min al asfalin ndax ñooñu noonu ñooy loolu rabbana inna ata'na saadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila buur yàlla ñëw ba yawmal qiyaam di rëccu naan rabbana ñun de ay eh, suñu borom ataanaa ñun daal ay al toppe la ñoon dañoo toppoon saadatana suñu sang yi ndax sëriñ diw ko jur wala yax bu réy la bopp wala diw mooy diw wala boo borom alal la wala benn bayra bu mu am tax ma topp ko ci mu may defloo ci diine ji loo xam ne te affaire bi la imaam Muhammad ibn Sirin rahimahullah wa inna al amr diin lii diine la seet leen ci kan ngeen di jële seen diine bu ko kenn fowe ndax benn rek nga am te boo deewee jeex na dem ba foofu naan rabbana hee eh, yow suñu borom ataana boo gisee lii de mooy dañoo topp suñu kilifa yi suñu sang yi wa kubaraa ana ak suñu way garaamu buy rëy yi suñu kilifa yi lañ suñu way ndombo yi fa adalluna ñu daal li ñuy sànk nag ak sabi as-sabila yoon wi nga tëraloon muy yoonu l'islam mu dëggu wi l'islam bu leer ma suñu koo wan folklore rek di organiser or ay conférence ki gàmmoo ki màggal rek lañ fi newoon yoo xam ne yoo xam ne doonuñ fa woon wax lenn yàlla lépp puuka ak góor di jëmale ci sa bopp ak gaaruwaale ñeneen ak di xas ñaam di xas sa mbokki jullit di leen gaaruwaale ak tamit xeeb leen loolu la dere diine la mu ne kon ñun ñooñu ñooñu sànq ak wa fa adallu naa ñu sànq ñu as yu l'islam bu leer nekk ci yooyu ba tax doo julli li nga xam ne mooy imaadu diin keroog diine ji nga dóor ko ci suuf këggu këdd ko këgg jeune ko mu taal pou de jeune ko mu wadd nga ne da nekk ci loo xamante ne ni yow pour l'islam kalla maghrur kooku dafa réer mu nga boo moo tax nit booy topp na ngay xam ñi ngay topp dem ba foog naan rabbana arina yeew suñu borom wann alladayni ñaar ñi nga xam ne adallaanaa ñoon moo ñu sànk minal insi bokk ci jinne yeeg nit ñi naj'alhuma bu defee comme que daal perte nañ ba nekk biir safara wan leen ñu fii xam nga loolu c'est trop ñu def leen ci fi gën a suufe li yakuunaa ci suñu suufu ndëggu tànk yi ngir ñu gin ñoo suuf gën a suufe féete suuf ndax ku gën a féete suuf al add safara yaa gën a métti duma kon nag nit ku ne booy topp na nga seet ki ngay topp ah. ay booy diw mais bu doon ne maamam ak yooyu ci dëgg la ñoom bi gis ne moom newatul ci dëgg ba ko fi ba ko fi dara la la dul wàññi gaa yi lay tëkku rek naan ay sawaay ko ko fi bàyyi aw dara du la dal ñoom defaluñ dara yàlla mooy comme gaa yi doon tëkku Seydina Ibrahima alayhi salaatu wassalaam li ko tëkku mu ne mais fariqayni ahaqqu bil amni mais amee ñan ci ñaari kuréel mais man de waaru na gaa yi di weddi yàlla di def lu leen neex ba di ma tëkku jàpp ne ñoom ñoo nekk ci sécurité man lu ma wax alku walla yow yàlla yi ngay kii di nga ko gis di nga alku te leen leen dara nga dul alku xanaa ñoom ñu duma la ëpp la doole wan la loolu mais alku dara nga dul alku tus doo ko fa ayul fariqayn mais ana ban ci ñaari kuréel yi ahaq moo gën a yey bil am ni ci nekk ci sécurité mais seetaan leen mbir mi xanaa da ngeen a dof weddi yàlla miy joxe sécurité ne moom ngeen di defal lu pare di ko weddi di fouler au pied li nga xam ne moom la digle ki nga xam ne moo ci ciy góorgóorlu ko tuut ngeen koy menacer naan moom moo nekk ci sécurité moom moo nekk ci insécurité dina alku dara du ko dal moo tax affaire yi il nga ñi ngay topp. yonent mi alei salatu salaam nee na gaay la yoo xam ne dañuy nekk ci buntu jahannama di woote xam nga ne was woote wuñ ne ñëw leen dem jahannama waxuñ lool ndax ni ñu koy maquiller la ba yow nit ki boo xoolee dangay ngay foog ne lii mooy dëgg ndekete lépp caaxaan nekk fi di wax ay gént rek di wax yoo xamante ne dara du dëgg ñeme yàlla rek wala même nga gént yenn est-ce que daa tekki na yow da ngaa mën a firi gént léegi xamuñ dara ndax ñoom seen xol sax dafa sellul ndax jaamuñ yàlla ba pare di wax di créer ay histoire foo leen fekk nag dañuy mën a kàcc ndax dañuy créer ndax foog ñuy wax yu yéeme wala iblis di leen wan di leen defal loo xam ne ñu jàpp ne ñoom lii lu baax la voilà te dañuy neex parool ndax inna na la yu yuhuna ilaa awliyaa'ihim li yujaadiluunakum ba'duhum li ba'd ñoom dañuy ñëw di déeyeen di joxante zuxrufal qawli ghuruura ghuruura gis nga wax yoo xam ne boo ko gisee ci dañ koy embellir ci biti ba yow doo mën ne lii la naan lii moom mooy alkalimatu tayyiba lii mooy li alxuraan bi wax naan baat bu sell boobu non non lii mu wax la waaye bari xam-xam moo ci ndekete boo xoolee ba ci biir lépp nifaaq ak naafiq la kon nag attention ci ñun ñépp mu ne kon gaa yi gis nga ñu bon lool di ñëw ay wootekat lañuy doom ñoo xam ne dañuy nekk ci buntu jahannam buñ nekkaay dugg jahannam dañ koy embellir seen wax yi l'islam lañ koy solal man ajaabahum ku leen topp nag wuyu leen ci li ñuy woote xasafahu fiihaa dinañ ko sànni ci biir safara soosu xultu Seydina Xudayfa nee na mari yaa rasulallah ba léegi pare bi gis nga lim ne woon man lu bon mooy dama doon laaj mu leer man ñi man ñi man dugg ci détails yi ba mu leer ma ngir ma ma ma moytu nee ma ne yow ndaw yàlla li sifhum la naa léegi ñooñ nga wax moom est-ce que mënoo ñu ko dé- décrire ma ñooñu façon yii mu ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne ko hum min jildatina ñoom comme suñu gis nga comme suñu yaram yi lañuy yor mooy ay doomi aadama lañuy doom doon comme suñu comme ñu na du ñu nekk ay jinne yi ay nekk fii ay faux kiiwa extraterrestre yu jóge di yàq ci dëkk bi ah ah non non ñoom min jil dati naa comme li ah euh, euh, euh, benn ci tekki ndax boroom xam-xam yi dañ ci indi ay tekki yu bari ne ñooñu min jildatina loolu mooy que ñoom ci suñu comme suñu der yi la yor am ñu ne mooy ñoom loolu day wane ne ci arab yi lañ bokk mais li gën a dëgër mooy ne suñu der bii mooy ay doomu aadama la ñuy yor duñ nekk ay extraterrestre duñ nekk ñeneen ndax li la koy wan mooy ne gis nga même fii société yépp société jullit ñépp boo seetloo naafeq yi moom ñu ngi fi te ñooy ñii ñoom lay wax mooy ne kon nga ñuul nekkul ne der bu weex lay wax ah, ah non mooy min jillatinaa ci ñi nga xamante ne nii comme li imaam ad-Daawudi wax ne ay min bani aadam imaam ad yi rahimahullah mu ne lim ci jublu mooy ci waa banu aadam mooy ay nit la doon comme yéen chair os ci doomu aadama yi lañuy bokkoon bokk ah min wa yatakallamuuna bi alsinatina ñuy wax comme ñun doomu aadama yi suñu langue yi ñuy wax moom lañuy wax bu dee wolof wolof lay wax bu dee arab arab lay wax boo mooy samu làkk arab bu dàq sa bos fuuf ndax naafiq day neex baat day neex làmmiñ mais xawaari yi mais ñoom la yonent mi alayhi salaatu wa ne newoon moo tax yenn ci borom xam-xam ni ñoom ñii la ne ñoom tàqiroona salaatahum ma salaatihim ne Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali radiyallahu anhu ñooñu ñépp tàqiroona gis nga euh, euh, xawaari yooyu nga xam ne dañuy ñëw révol ay révolutionnaire la ñuy doon ñoom autorité la ñuy gis ku ñu jiital fokk ñu ut ci yow sikk ba pare def fexe ba def la yéeféer ci kaw loolu ñu jël ay arm révolté contre jënd fi nguur gi fi ñoom ay révolutionnaire la ku ñëw ñu taxé la daal nañ defoon Seydina Ali ibn Abi Talib ak ñoom ñépp Seydina Muawiya ak ñépp radiyallahu anhu yonent bi alei saatu salaam ne gis nga ñooñu yéen saxaaba yii ma tudd yu mag yii nii dangeen di xeeb seen julli yéen buñ leen comparé ak seen julli bu ngeen leen gis da ngeen di xeet seen julli yéen Abu Bakar Omar Ousmane Ali Xudayfa yéen ñi ci des ñépp su Salman ñi ci des yéen ñépp seen julli ah euh, boo leen lëkkaleeg comparé leen ba ngay xeeb seen julli ndax danga naan ñoom ñoo leen gëm julli waaw akbar waaye loolu lépp apparence la moo tax ci yenn riwaaye yeneen ci maa lay saatu ci même ci kii Xudayfa bi mu ne ñooñu gis nga ñooñu nga xam ne. Euh, ñoom dañ leen a xame leen protester contre l'autorité mooy ne fu jullit ñi nar a dajaloowe ñoom ñooy fexe ba ut benn scission mu ne gaa yooyu noonu ñoom la dañuy sol seen suñu lam kii yi lañu yor suñu der yi di wax kooku lu jullit bu ne na waxe loolu lañuy wax waaw wa yatakallamuuna bi alsina bi alsinatina moo tax imaam Xudayfa ne ma ne ko yonente mi alayhi salaam qultu ya rasulallah bi mu waxee yi kon décrire na xoola yonente mi alayhi salaam ni mu eh, pare woon ubbeeku ci ñu koy laaj xam nga laaj bu lu wax rek ñu laaj ko mu gën a posé mais neewul mais nag ça suffit quoi Xudayfa li ma la wax leer ni muy nangu ak wax allahu akbar ndax kaana karrihil mursa mursala moo rawoon ci tabe ouragan bu ñu sànni ni muy ngelaw li vif noonu ci mbaax ci yiiw xam-xam tabe lépp loolu la ginoonu yiiw mu ne waaj mu ne sëy naa fa ne ko waa léegi famata famata muru niin adraka nii daal waa léegi man dama lay laaj ana nga may digal bu ma fekkee lool ñii ñii nga wax bu ma ñëwee ba dund ba sama fan dund ba ma fekkee seenu dund ñii ma dund ak ñoom ay way jile waaye lan nga may conseiller yonent mi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne ko talzamu jamaatal muslimiina wa imaamahum allahu akbar ne ko gis nga bu demee noonu yow xoolal jamaatal muslim mbooloom jullit ñi fi nekk as-sawaadul mooy jullit ñi ndax reerullahi ma al jamaa comme yonent ci ma alay saab saab waxoon ne loxol yàlla mu ngi ànd ak mbooloo mu ne ko ci beneen riwaaya ilzam jamaatal muslimiina wa imaamahum ne ko takkool ak mbooloom jullit ak seen ji takkool ak ñooñu de boo bëggee rëcc ci ñii ab ab daala mooy ab feebar mag la bu buy xew boo médicament am mooy nga nekk ak mbooloo bul wedde di wóor non fekk lii mu ngi am mbooloom julli ni am njiit toppal ñooñu àndal ak mu ne mais nga foog ne mbooloom julli ni eh, nga foog ne mooy ku koo xam ne eh, wa imaamom ki leen lu la neex lay def mooy ci am loo tax ci yeneen riwaay mu ne ko walaw daraba zahraka wa axada maale maala même bu dee ne gis nga mbooloo jullit ñoon ki leen jiite dafa nekk koo xam ne def lu dóor walaw daraba zahrak même bu jëloon ay coup de fouet bi digle ñu lay caw ay yar vif ci sa ndigg li wa axada maale jël sa alal tooñ la jël loolu lépp bi la dóor toppal ci loolu toppal waaw akbar xam nga lii moom la gars yi léegi révolution arabe ak yooyu printemps arabe ak fi caaxaan yooyu ak léegi monde bi ni mu demee yii la ñuy ko ko tudd booy wax ñu naan non saa waay corabo moom état bi rek moom guur gi xoola mu naan ay bu kenn protester bu lu tax du ñu protester suñu avenir moom dañ koy accaparer suñu téye dañ koy téye entre nos mains duñ ko bàyyee kenn. dañ koy ñafe xeex ko faire des révolutions jële fi luñ bëggul l'islam moom xamul loolu ndax loolu ñoom ñu ngi ko jële ci kuffaar yi ginay révolution française ak yooyu mais révolution française lan la fi indi mais kufrul bawaaxan la fi indi révolution française moo fi indi lan li nga xamante ne mooy kéefër gu leer nañ athéisme la te a des sax ci christianisme ci tuuti nga xam ne yàlla nee na ñi gën a euh, euh, sopp julli ñi gën a jege ñoom gin leen a sopp mooy alladina euh, mooy ñi nga xam ne ñoom ay annasaara lañ ñooñu muy chrétien ñooñu sax lii fiy des xoolal leen daa lépp tourner tout tout le pays mais lan la indi ay meurtre ñaata traversé diggante mille sept cent quatre-vingt-neuf ba léegi ñaata révolution boobu lu mu fi ak léegi résultat wu homosexualité bi yooyu mais ci la est-ce ngay ñee yow ak mœurs yu yàqu ci àddina bi yépp ba pare ñu jël yemuñ ne suñu dëkkal mais ñu teg ko ci ay char ne dañu ko yóbbu ci yeneen dëkk yi la démocratie portée la démocratie portée dans les chars pour les pauvres pour le monde ndax nee nañ loolu mooy l'humani loolu mooy humanisme ñoom ngay ñee ñuy wax ñaan révolution française mais dafa lan lu baax la bi te boo waxee affaire erreur économie avant économie da doon ah. léegi gars nag tendance boobu lañ yor mais ñun ñun moom léegi ñun xam nañ ci dara ñun ñii xoolal révolution yi fi doon wax révolution printemps arabe 2011 ak 2012 yooyu mais jëlal pays par pays nga xool Tunisie lu fa kaw xoolal Libye Libye révolution Benghazi gars yi jàppale leen lan moo fa xew deux gouvernements Tobrouk ak Tripoli ñuy xeex amatul état nekkatuñ ci jàmm Tunisie sol bi ñu amoon jamonoy benn aali xaajuñu ko am kenn doonu loon génn di xalaat naan attentat dina am hôtel sàngam dinañ leen prendre en otage rey ay nit waaye Syrie Syrie moom depuis 2010 ñu ngi ci ba 2015 juin juillet de ba ba juillet 17 juillet 15 juillet 2015 depuis 2010 ñu ngi ci di reyante lu nekk xew nit ñi di jóge seen dëkk yéeg lu nekk di ñëway Europe fu nekk Afrique Jordanie fu nekk mën a mënatuñoo am yàlla ndax lan révolution c'est pareil ah loolu nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak a mag loolu nag la doon bañal jullit ñi moo tax mu ne fekk mu ngi am njiit am ta nekkul koo xam ne nag dafa wane loo xam ne ak kéeféer la bu wanee nag yéeféer bu boobaa du ngeen ko ko mais fekk mu ngi julli même bu dee day day tooñ kooku topp leen ci ndax loolu ngay bañ noonu yow lu jël sa alal mais teewul yenn ñenn yenn yi yaa ngi koy man mais bu kaaw amee guerre am révolution mooy ne anarchie mooy am te dëkk bi yow li nga mënoon dem marché wax dootoo ko ñeme laa jal waa Irak ba ñu fa jëlee Saddam ba léegi ñoom newuñ ci jàmm dëkk yooyu yépp kenn newu ci ci jàmm léegi dëkk yi nga xam ne moom lañu naan waaye yii les monarchie yu yi Arabie saoudite jàmm jafe comparé ko Irak ça ne fait pas photo euh, euh, euh, Qatar mais comparé ko ko fële Tunisie ak Syrie est-ce que benn la jamais ndax ñoom dañoo topp seen njiit même bu dee ne du loo xam dañ naan dafa parfait mais loolu la yonent mi alayhi salaatu salaam jàng ilzam jamaatal muslimin wa imamahum mu ne ko àndal ak mbooloom julli ñi ak ñu leen jiite ci benn riwaaye mu ne même bu dee dañ laa dóor walaw daraba zahraka wa axada maalak même bu dee dafa dóor rëq sa ndigg puni ba pare jël sa alal tamit na nga topp loo na topp ci ñoom Seydina Xudayfa radiyallahu ta'ala anhu na ma ne yonente mi alei saatu salaam poussé waat laaj qultu ma ne euh, fa in lam yakun lahum jamaa wala imaam waa léegi yow yonente mi alei saatu salaam nee nga ma bu luy xewee ma topp mbooloom jullit ñi ak seen njiit mais bu dee nag amuñu mbooloo te amuñu njiit mbooloo jullit ñi <coughs> boroom xam-xam yi dañ ci wut am nañu ne mooy nit ñu mooy jullit ñi rek lamda yi ñi fii ëppee mooy ñu ëpp ak sawaadul alam am ñu ne mooy boroom xam-xam yi amaana loolu mooy li gën a dëgër comme l'imam Ahmad ibn wax ne nit benn nit bu dee moo nekk ci dëgg mbooloo yëpp nekk mbooloo ñeneen ñëpp nekk ci caaxaan moom mooy jamaa moom mooy mbooloo waaw ay la majorité l'emporte wa walakin akthara an-nas la ya'qilun la ya'lamun loolu koy bu gis alxuraan li ëpp ci nit ñi xamuñu duñu xalaat léegi nga bëgg ne kon fu ñu baree rek baax moo tax amaana li gën a dëgër mooy ne mbooloo moomu mooy ne dinañ ci duggaale ñoom ñi jamaatul muslimin mais li gën mais mooy tamit boroom xam-xam yi fi ñu xam ne ñoo ñu leer tey jëf seen xam-xam fi ñu féete ak ki leen mu ne waa léegi bu dee nag amuñu kuléemu amuñu lan jiit te amuñu imam amuñu mbooloo anarchie la dëkk bi tas na guerre civile la ak yu mel noonu mu ne ko fanti fantasil tilkal firaqa kullaha gis nga li ma lay digal man alayhi salatu wassalam yow Xudayfa bu lool xewee bàyyi fi gis nga mbooloo yooyu yépp kuréel yooyu nga xam ne ku ci nekk mu ngi woote ne moo yor dëgg ndax ku ci nekk jàpp na ne xam nga gaa yi fekk jenn jàkk gaa yi julli ñu teg fa bomb ajjuma bëm ray fa ñu bari pour ñoom ñoo nekk ci dëgg mais gaa yi teg bomb tamit ñoom jàpp nañ ne ñoo nekk ci dëgg ku nekk jàpp na nga yaa nekk ci dëgg yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam nag bu demee ba nekk anarchie boobu amatuñ njiit amuñ dara amuñ booloo bu nekk ci dëgg bu boobaa mu ne ko fantazil tilkal firaq kullaha mu ne ko eh, na nga wu mbooloo yooyu yëpp mu ne ko kon na nga bàyyi fa tilkal firaqa gis nga kuréel yooyu yëpp ku nekk yi woote naa man a man a man bàyyi leen fa ñoom yëpp walaw an ta'adda bi asli shajara hatta yudrikaka al mawt wa anta ala mu ne ko Xudayfa radiyallahu anhu gis nga li ma lay dénk man alay saatu salaam te lii moom lay dénk ñëwa mooy boo ñëwee ba amatuñ njiit amatuñ mbooloo berul ma kuréel yooyu yépp même dee ne dangay dem wéet nekk foo xam ne yow dangay ŋànk ŋànk matt matt e, benn mooy garab ngay ñëw ŋànk nekk fa téye ko fa nekk fa ba dee fekk la fa defal loolu ba dee fekk la fa même bu dee ci àll bi ngay dem nekk foofu ŋànk fa garab toog fa ba mën a ko defal noonu moo tax ci riwaayu imaam ibn Maaja bi mu ne ko fala in tamut wa anta aadun ala jiz ala jizlin xayrun laka min an tattabi'a ahadan minhum mu ne ko nga dee nga dee fekk la yow fa ci jamono jii nga xam ne amul njiit amul dara ku nekk bopp anarchie rayante beeg yooyu bari mu ne de euh, nga jàpp mooy pii bu baax ci euh, bant yooyu nga xam ne moom la ñuy takk géléem yi ngir ñu ci ci seen fiñ seen gétt yi géléem yooyu nga xam ne moom la fi ñu fi ñuy takk géléem yi bant yuñ koy takk ci enclos géléem yi bant boobu mu ne nga téye boobu bant boobu mooy ba dee fekk la moo gën nga topp kenn ci ñoom nga isolé bàyyi kuréel yooyu yépp te tamit di muñ ci metti yi daal daal ndax duñ la bàyyi fa nga nekk noonu rek waaye nag nga pare nag ngir di dékku dey ngaar daajjoo nag problème wu aj ah, jamono ji ndax tamit duñ la bàyyi noonu te tamit wéet mooy bëggoon ko mais comme que amul looloo fi sës moo tax wéet du du du li gën mooy nekk nit ñi mais bu dee nekk nit ñi day yàqal sa diine bu boobaa nag le huit moo gën mooy nga seet ñoo xam ne mën nga nekk ñoom ndax loolu moom yàlla tamit dafa def ne en général foog nga trouver ñoo xam ne dinañ la tane mais boo ko amul daal mun na ko bul topp kenn fantasil tilkal firaqa kullaha walaw an ta'udda bi asli shajar loolu la doon laaj yonent mi alayhi salaatu wasalaam wax jim ne buñ ko doon laaj lu baax man dama ko doon laaj lu bon ndax ñun ne dimbali wàlla na xam nañ te ne mbir yu dafay roy tendance liy waxew rek na ñëpp yi def nañ révolutionner affaire yi voilà wane ne voilà déedéet lii mooy njàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom nag Seydina Xudayfa radiyallahu ta'ala anhu eh, ginnaaw ci xilaafa Seydina Umar ibn radiyallahu taala anhu moom seydna omar ibn al da ko yóbbu woon mu nekkal ko almadain ah, te seydna omar mooy foofale ca moo nekkoon capitalu waa Perse l'empire Perse madain seydna omar ibn al bi mu koy yónni ngir mu dem jiite leen foofu dane isma'u dafa bindaale ab bataaxal mooy lettre de créance yi nga xam ne bu ñuy samp ambassadeur moom lay ñëw présenter Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu daal di koy bindal ne waa Madain di waa Perse foofu fële ne ko isma'u wa ati'u wa antuhu ma sa'alakum ne déglu kii ma leen yónnee di Xudayfa déglu leen ko te na ko topp te nag lim leen di laaj na ngeen ko ko jox waaye keroog ba muy génn madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam di dem ci mission boobu moom Seydina Xudayfa fële ca Perse ca Almadain am mbaam la waroon jël ak teg teg ci jël yóbbalum daldi teg ci kaw mbaam mi bi nga xamante ne ca la dem àgg Dahaaqi ni nekk tujjaar yu mag yi kilifa yi ak kilifaay waa dëkk boobale ji Madayin ca Perse di ko yëg ne mu ngi ñëw ñu taxaw di ko xaar di ko accueillir am mburu la yoroon ci loxo ak lenn ci yàpp wu nekkoon ci mburu mi lu tuuti moom la dugge dëkk ba keroog moom Seydina Hudayfa ibn al-Yaman bi mu nee foofu nag jàngale na fa jàngale yu am solo xamle fa tamit xam-xam yu bari yu jëm ci wàllu fitna yii eh, moo tax fara jàngale woon xadiisam bu siiw boobu ba nga xamante ni ci la laaj ñu jox ko ndox ñu daldi koy servir ndox am kenn ci ci kilifaay perse yi daldi koy indil ndox def ko ci récipient boo xam ne ci xaalis la ci or la mu daal di ko koy jël rek sànni ko ne yàgg naa ko koy tere ne ko yonent mi alayhi salaam dañuy tere ñuy naan wala di lekk ci ndoom loo xam ne or la wala xaalis boo ngeen gisee ma xaañ ko ko nii loolu moo tax moom Seydina Xudayfa radiyallahu taala anhu wa arda bi nga xamante ne ci la nekk noonu foofu noonu di Perse ah, doon na wax naan doon jàngale mu ne wallahi inni la a'lamu an-nas bi kulli fitnatin hiya kaa'ina fi ma bayni wa bayna as-saa' comme ni ko imaam muslim solo jële ko ci abu idris aidullah ibn idris aidullah ibn abdullah aidullah muy abu idris al-xawlaani radiyallahu ta'ala anhu mu ne dégg naa sayna xudayfa mu ne radiyallahu maa ngi wàcc yàlla ne maa gën a xam nit ñi bépp fitna buy xew dajjaal ak yi ci ak fitna yu mag yeeg yooyu yépp ba yawmal qiyaam man maa ko gën xam ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ci beneen xadiis ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di nañuy jàngal liy xew ba yi tukki jàpp na ko koo jàpp waaye nag fàtte na ko ku ko fàtte waaw keroog bi mu agsee foofu Madain gaa yi ne ko comme que Seydina Umar ibn Xattaab nee nañu du déglu la daal di lay toog ana lan nga soxla mu ne man daal lenn laa soxla sama loo xam ne ta'aman akulu man daal bu ma lu may lekk te li may lekk du lu bari ñëwul ne nag li lekk gina gaar ci dëkk bi laay lekk non man lu ma lekk rek lu ma téye ak loo xam ne ñax wala xont bu may jox sama mbaam loolu rekk moom laa soxla kanta ay contact leneen lu may am soxlaw ma lool waaw akbar moom Seydina Xudayfa radiyallahu taala anhu wa arda Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ndax moom la wax naa la ne moom la yonent mi alayhi salaatu salaam xamaloon turu naafiq yi moo tax ñu naan ko saaxibu sirr ak lii xew ba yawmal qiyaam moo ko gën a xam comme ni Seydina Ali wax moom it wax na ko radiyallahu ta'ala anil jamii mu ne Seydina Omar ibn al-Khattab da laaj ne ko maa ngi lay dagaan di ñaan yàlla di la dagaan yàlla ndax yonent bi alayhi salaatu salaam man Omar damaa bokk ci ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam si teel na la ne la man ci ne ci naafiq yi lañ bokk turu naafiq yi mu la xamal est ce que man Omar ci la Allahu bu dee ne mooy tiit ak naafiq moom mi nga xam ne gis nañ li yonent bi alayhi salaatu salaam seedeel ko yëpp ne gis naa pale boo xam ne lii àjjana am soxna su rafet su ne sa wet ko ma ne ku moom pale bii ñu ne ma Omar moo ko moom. mais malgré loolu mu daal di ciib ak naafiq di laaj Seydina Xudayfa Seydina Xudayfa radiyallahu ta'ala anhu wa arda ne ko bokkoo ci mais nag à partir d'aujourd'hui nag man duma fi nekkati di setal kenn ndax duma man nag ndax bu yàggee damay divulguer secret yonent bi alayhi salaatu wassalaam ku ñëw rek man la du yow kon nag ñeneen yi des dañuy xam ne ñoom ñooy naafiq yi loolu la imaam alxasanul basri waxoon ne an nifaaqu naafiq kenn du ko ragal ku dul ku gëm yàlla ki ko nekk dëgg nag moom moo ko dul ragal moom day jàpp ne moom moom moom fii jàpp ne ñeneen ñi la moom moom draw mais ñi gëm yàlla dëgg dëgg ñoo ñoo ñoo ragal ak naafiq comme sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa moom la laajoon tamit ci mbiru fitne yi am yi nga xam ne ñooy xew bay na yaday saa laaj ko laajte Seydina Xudayfa radiyallahu anhu moo ko tontoon wax ko ba mu ne ko fitna yooyu buy ñëw nan lay dee mu ne ko ab buntu diggante ne ko yow sa diggante yow Seydina Omar radiyallahu anhu ak li nga xamante ne nii mooy diggante fitna yooyu dafa am benn buntu boo xam ne moo dox sa digganteeg moom mu ne ko buntu boobu dañ koy tijji wala dañ koy mooy dañ koy tijji wala dañ koy damm mu ne dañ koy damm mooy dañ koy forcer tërlët bunt bi ci noonu lu fitne yi ñëw mu ne Seydina Omar xam ni ñu ne ko ndax xamoon na moom mu ne xamoon na ne moom mooy bunt bi moo tax ba mu génnee àddina moo nekkoon barrière bi newoon diggante fitne yi ba mu génnee àddina Seydina Omar ibn al-Khattab ci la fitne yi tàmbali ñu rey Seydina Usman rey Seydina Ali xawaari yi génn fële tasaaroo jullit ñi tasaaroo mu ne e, moom Seydina Xudayfa radiyallahu ta'ala anhu bopp mas na nag bi mu nee mas na gis benn waay bi foofu gis benn waay di julli mu pare naroon a dem gis benn waay di julli julli bu gaaw mu taxaw xaar ba waay di pare e, mu ne ko mu woo waay ñëw mu ne ko yow nuyu ko yooyu ne ko yow kañ depuis kañ nga commencé di jullee nii ma gis nga jullee nii sa julli gii nga julli léegi mu ne ko mundu arba'in mu ne ko depuis quarante ans ngi muy kii moom dalay leer ne gis ne kii kii di wax nii moom dund naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ne mais du saxaaba mooy bokk na époque ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax Seydina Xudayfa avant la quarante génn na àddina waaye ji ne depuis quarante may jullee nii mu ne ko gis nga boo deewoon nii di jullee nii na xam ne masoo nekk sunnaay yonent bi alayhi salaatu salaam julli gi mooy li mu teg nii lañuy jullee na la leer ne yow sa quarante yépp ak sa dund gi yépp mosoo julli nag waaw kon de nga gis ne comme julli ndax rukoy mooy mooy yi nga xam ne fonk la ci julli moom la damm ndax bu sëggee mel ni ginaar buy cof mooy dëbu pare nga xam ne presque bu sëggee balaa ndiggalee laalaat kii jub rek mu daal di sëggaat mu ne ko gis nga sa lii de bu doon moom nga deewe na nga xam ne deewoo ci ci ci yoon wi yonent mi alayhi salaatu salaam tënuloon teg waaw akbar hmm? moom nag bi muy génn àddina moom Seydina Xudayfa ah dañu ko laaj ne ko moom Seydina Xudayfa dañu laaj Abu Mas'ud al-Ansaari al-Badri radiyallahu anhu saxaaba woon ne ko lan la Xudayfa mujj wax lan la wax ba muy génn àddina mu ne ba nga jotee de fekk mu ngi feebar qaala dane moom Seydina Xudayfa a'uudu billahi min sabaahin ila an-naar a'uudu ñetti yoon mu ne a'uudu billahi maa ngi muslu buur yàlla min sabaahin ci suba goo xam ne ilaa naari balaa suba bi fa mu lay teerale mooy safara maa ngi muslu yàlla sama xëy gii ma xëy ci njël te léegi ma génn àddina yi maa ngi muslu yàlla sama xëy gii bu may dee balaa su bëggee jeex bu may dee ma dee nekk safara yàlla na ma yàlla musal ci suba goo xam ne safara ngay teer wax ko ñetti yoon ba pare mu ne jindal leen ma ñaari yére yu weex mooy leen naan ñaari perkaal mu ne ndax kat ñaari yére yooyu fa innahuma lan yutraka alayya illa qalilan hatta ubdala bihima xayran minhuma aw uslabuhuma salban qabiha mu ne jëndal leen ma ñaari perkaal yoo xam ne moom lañ may sànge bu ma gaañ ndax kat ñaari yére yi ngeen may jëndal nag di ma ko sànge yëg leen ne du yàgg ci man duñ bu ngeen ma dencee suul ma du yàgg ak man lu dul suñu boroom dina ma ko changer yére yu gën yi bu dee ci waay texe yi laa bokk wala rek wala iyaazu billaah bu dee ne ci du waay teexee ni dinañ ma ko xëcc xëcc ko dindi ko ci man dindi gu metti bu bon sax lañ koy lañ koy rik rik jële ko ci man ndax mérité wu ma lool moom nag mu ngi génn àddina noonu la génn àddina lay sax waaw ñu ko ndax dañ ko ëndin ay yére yu rafet yoo xamante ni nii lim ne leen ma yéer ñu indil ko yoo xam ne yu rafet la di jar <clears throat> salaasa miya trois cents la affaire yooyu doon jar mu ne leen déedéet jël leen leen ma ñaari yéere yu weex yu sobre na sobre moom nag mu ngi génn àddina bi nga xamante ni ci lañu rey Seydina Ousmane Seydina Ousmane ñu ngi ko rey la trente-cinq après gàddaay Yonent bi alayhi salaatu ci aj gi bi aj gi jeexee moom quarante jours après ci la génn àddina moom Seydina Xudayfa ibn al-Yaman foofale ci Madain foofale ca Perse foofu la génn àddina moom Seydina Xudayfa ibn al-Yaman radiyallahu taala ma wa ardaahuma muy baayam al wa ja'ala wa anna bihima wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma kon imaam ibn Isaaq rahimahullah tey loolu lañu wax mu ne kon wa Xudayfa wa Ammaar ibn Yaasir mu ne Seydina Ammaar ibn Yaasir moom ak Xudayfa ibn al-Yamaan di Seydina Xudayfa ibn al-Yamaan ñoom lañ def axu bani abdi abs bokkoon al euh, abs yi ñoom lañ def mbokk nekkoon allié waa bani abdil ashhal def leen ñaari mbokk am ñu ne saabit ibn qays ibn shammas axu bal xaaris ibn al xazraj ak seydna ammar li ci des nag muy tarjuma seydna saabit ibn qays ibn shammas ak ñeneen ñi nga xam ne moom la cité ne ñooñ la yonent bi alayhi salaam mbokkale ñoom la ñuy gis ci jataay bii di ñëw